kon wallahu taala alam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadis bu bees mooy xadis bi nga xamante ne nii mooy xadis bi nga xamante ne mooy mille cent soixante-dix-neuf mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa qaama ahadukum minal layli falyaftatih as-salaata birak'atayni xafiifatayni rawaahu muslim rahimahullahu ta'aalaa wa an aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama minal layli iftataha salaatahu bi rak'atayni xafiifatayni qaala al-imaamu mu ne rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala génn borom bi nee na day ñëw di wax hal min mustaghfirin hal min taa'ib hal min saa'il hal min daa hatta yanfajira al fajra waaw gis nga ceer bu mujj boobu nee na borom bi day laaj ana kan mooy ñaan ma suturaal ko kan mooy ñaan ma jéggal ko ana kan mooy tuub ana kan mooy ñaan kan moo am soxla kan moo may dagaan noonu lay def ba ni nga xam ne ci la fajar as-sadiq di xare kon sawaay loolu ëpp naa di sàggane kon nañ ci bàyyi xelwaay yi xéewalu boroom bi tabaraka wa taala laa yazaalu di dotteeku ci suñu kaw inshaa allahu taala kon al imaamu léegi mu daal di ciy xadiis ñaari xadiis yi nga xam ne ñoo bokk lu ñuy wax moo tax ñu jàngandoo leen mu ne euh, mille cent soixante-dix-neuf mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci suñu euh, seydina wa mawlana euh, abu hurayra ad-dawsi hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne annahu qaala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne yonent bi alayhi salaam ne neena nee na ida qaama ahadukum bu kenn ci yéen jógee ida qaama bu jógee ahadukum kenn ci yéen lay layli ci guddi mooy ngir julli mais pas jóg noonu rek fal yaftatih na commencé as-salaata julli bi rak'atayn xafiifatayn naafileem yi muy def na ko tàmbalee ñaari rakka yoo xam ne yu woyof ah yu woyof lay doon waaw ne nekk loo xamante ne da koy tàmbalee ñaari rakka yu woyof mu nekk tawti ah waaw loo xam ne moom lay mbëmbëstalee waaw moom lay ubbee li nga xam ne mooy julli guddeem yi ndax loolu da koy gën a sawarloo tàmbalee lu ndaw mbir yi il faut ngay dem du plus facile au au du plus simple au plus compliqué mais boo fi jëlee du plus compliqué au plus simple loolu boo mayul doo ci génn waaw gis nga jàngalekat bi foog mu xam loolu bu ñëwee rek bëgg ñëw premier jour mu bëgg rokos ci boppu xale yi ay mbir yoo xam ne dina compliquer ci ñoom boobu duñ dema ah. ah day metti rek de hmm. waaw loolu dina metti ci ñoom de waaye day commencé ay ay premièrement xamal leen lan mooy chiffres yi ay un deux trois un mu xam loolu ba mu xamee loolu ba pare léegi nag nga door koo xamal ne ko nag deux plus deux ah wala un plus un deux plus deux mais boo ñëwee commencé ak moom théorème de Pythagore wala de Thalès sawaay ji mu ngi seetee ah sawaay ba pare naan ko x yi noonu booy booy kooku muñ dara quoi eh, x yi da ngay wax ba tas ñu nekk fi di la xool nii du ñu jàpp dara quoi am na dama naan la muy sawaay mais yow parce que amoo pédagogie quoi waaw mooy lasta bi bida bi pédagogue waaw <laughs> yow doo pédagogue <laughs> waaw kon loolu lu am am solo la quoi mooy eh, loo <laughs> eh, léegi da war a xam yooyu waaw sinon booy yi da ngay xar seen bopp yi de te li ñu bëgg doo ko am hmm? kon. Eh, eh, loolu lu jara am am mu ne rawahu muslim imam muslim soloo ko léegi mu di hadis ba ca tegu mu ne wana Aisha hadis mille cent quatre mu ne mu ngi jël sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna qalat nee na kaana rasulullahi mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hmm? ida qaama min al-layli bu jógee ci guddi gi ngir julli ah bu musaana jóg moom yonent bi alayhi salatu wassalam ci guddi gi ngir julli iftataha salaatahu li mu digle noonu la doon def boo seetloo hadith ibn Umar bañ gisoon salaatul layli masna masna boo ragalee fajar gi xew guddi gi nga julli benn witar witaree ko loolu la doon def moo tax mu ne kaana rasulullah teg ko ci naka nii bii wala day indi hadith boo xam ne qawli la mooy yeneen sa alayhi salaam day digle di wax di tontu laaj wala di digle waaye loolu muy digle ci lay ne loolu daa baax ci njàngale waaw waaye. Ah, faites euh, ce que je vous dise mais ne regardez pas ce que je fais loolu day mel ne day wane ne yow manque de personnalité képp la waaw ak tamit ñàkk xam parce que lan ngay jàngalee nit ñi loo xamante ne bu jëf jotee ñu gis la nga def dara leneen lu wuteeg loolu waaw liñ doon wax rek gaa yoo xam ne bu ñu waxee ñu ne eskay buñ jëfee nga ne cambay loolu amut solo waaw da ngaa war a nekk koo xam ne da ngay conséquent envers toi-même waaw jàngalekat. modèle nga waroo nekk koo xamante ne da permettre sa bopp yenn safaasi fay yenn bases yi yenn wàcc ci yoo xamante ne du sax loo xam ne yow yow da nga jéem quoi xam nañ ne kii bon loolu am nattu la ci moom waaye déedéet waaye nekk koo xamante ne bu des ne naam dalaa rek sa waay daal di nekk fii gën a suufe ba pare naan waaye ah, di wax comme wax ju ñu wax léegi so xool bu leen dee leen dégg li may wax waaye bu leen xool li may def doot loolu ku am personnalité du wax loolu yàlla tere koo xam ne day roy yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi kon sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne anna qaala nee na a rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaam nekkoon na ida qaama min al-layl bu jógoon lenn ci guddi gi voilà waxula ida qaama al-layl jóg guddi gi yëpp de mooy min al-layl ci guddi gi ngir julli ko waaw loolu taxawoon nañ ci sànq eh, ci qiyaamu eh, afdalu eh, qiyaam julli salaati ca borom bi mooy li nga xam ne mooy salaatu nabiyillahi daawuda alayhi salaatu wassalaam ñu doon def du guddi gi yëpp la doon raatale daal di koy julli te yeneen saa salam loolu la doon def eh, moom mi nga xamante ne nii ba mu ko defee nag mu dëppook li muy def mu nekk kon la gën waaw mu askanale loolu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam waaw <laughs> waaw mi nga xam ne ci jamono moo jiitu woon a feeñ waaye loolu mooy sunna yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi mooy alwasatiya mu nekkoon yonent saa salaam bu dogoon ci guddi gi di julli iftataha salaatahu da doon tàmbale iftataha mooy day ubbee waaw li nga xam ne mooy jullim bi rak'atayni ci ñaari rakka yoo xam ne xafiifatayni yu woyof la mu ne lii dem rawaahu daal dina koy solo nga xamante ne mooy imaamu muslim mooy muslimun hmm? al imaam muslim boo gisee kon ñaari xadiis yi moom moo leen solo léegi laaj bu njëkk bi kon mooy léegi du ñu dellu hmm? li nga xamante ne mooy xadiis bu njëkk bi xadiis sayna Abu Hurayra léegi ñu xool nan la ko al est-ce que premièrement voilà premièrement loolu faut pas l'oublier waa est al imaam kese moom moo ko solo ñu ne la déedéet Serigne imaamu Ahmad ak ak mbokku taalibeem al imaamu abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhima ñoom ñaar bokk woon nañ ko solo al imaamu muslim abul husayn mu ngi ko di kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat baabu du'aa'i fi salaati fi salaati al-layli wa qiyaamihi eh? foofu la ko al imaamu muslim daal di indee mu ne imaam muslim bi mu ko indee mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba sànq gisoon nañ frère bi di Abd Usman mu ne wa haddathana nettali nañ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti al-asl al-Kufi rahmatullah alayhi gane àddina la 159 génn àddina la 235 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abu Usama mu nekk nga xam ne moo ñu nettali mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Hashimi mawlaahuma al-Kuufi gane addina la cent vingt ans génn addina la deux cent rahmatullahi an Hisham mu jële Hisham ibn Hasan al-Azdi mawlaahum al-Qurdusi Abu Abdillah al-Basri génn addina ñenn ñi ne cent quarante mooy li a siiw awee ah am na ay wute rahmatullahi an Muhammad mu jële Muhammad wax nañ la taabi'in yépp loolu xam ko te waxoon la ko fu ñu jooyale fu ñu jooyale ne Muhammad te waxuñ Muhammad boobu mooy kan mooy Muhammad ibn Sirin la waaw kay <laughs> waaw waaw waaw mawla Seydina Anas <laughs> <laughs> baayam eh, jaam la boobu Seydina Anas a ko moomoon mu nekkoon nag ku jàmbaare bi nee day day bëgg libérer boppam Seydina Anas d'accord ci woon léegi Seydina jamonoy Seydina Omar Seydina Omar yëkkati yar bi na Anas xanaa déggoo li borom wax ayaa <laughs> suuratul nuur <laughs> Seydina Anas daal di koy libéré <laughs> waaw kooku doom ji kenn ci doom yi mbooloo la ñoon ñoo xam ne ñoom ñëpp barkeel hmm? ñoom Ma'bad ibn Sirin Muhammad Anas ibn Sirin ak ah, ñoom ñëpp gisoon nañ leen fi gisati leen mu ne ko naan Muhammad muy Muhammad ibn Sirin al-Ansari mawlaahum ndax Seydina Anas moo doon jaati radiyallahu taala anil jamii moom mag mu ngi gane addina ci jamonoy ibn Affaana alayhi ridwaanur rahmaan muy la 33 génn addina la 110 dëkkoon Basra nekkoon xaritu Seydina al-Hasan ibn Yasaar ñoo doon ñaari ponkalu seen jamono radiyallahu anhuma an Muhammadin kon an Abi Hurayra moom mu jël Abu Hurayra al-Haafidu ad-Dawsiyu radiyallahu taala anhu génn addina li gën a wér mooy la Hmm? mu ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa ahadukum min al-layli falyaftatih eh, eh, salaatahu bi rak'atayni xafiifatayni noonu la ko indee fii bu kenn ci yéen daal di jógee ngir julli guddi na na ubbee julleem yi ci ñaari rakka yoo xam ne yu woyof lañu léegi kon nii la ko al imaamu muslim léegi ñu xool hadiisu sayyidatu Aisha bi Eh, nga xam ne moom la ci teg après dóori ñëw ndax wax nañ la ñoo bokk li nga xamante ne ñoom laa wax kon eh, léegi kon hadis boobu muy bu sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo bii sorewuñu ni nga imaamu Muslim eh, daal di indee ah. kon léegi kon ñu ñëw xool mooy hadis bi nga xam ne léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko ñu ne da bii moom sëriñam kese moo ko ci fekk si mooy moo ko jiitu voilà waaw <laughs> ah, waxu njuumte boobu lañ doon wax euh, ba ñuy door a tàmbali alors que muy woom laay wuñ ci woon xel muy wax ju ju joo xam ne jaaduwul waaw waaw que ne tudd ñoom ñoo xam ne si ay taalibeem la naan moom moo leen ci fekk si non moom moo leen ci jiitu ñoom ñoo ko ci fekk si voilà loolu mooy wax yi voilà al imaamu Ahmad wallahi mooy imaamu ahlu sunnati wal jamaa te moo doon seen sëriñ ñoom imaamul Buxaari ñi ñoom imaam Muslim ñoom al imaam Abu Dawud as-Sijistani kon loolu euh, nañu ci bàyyi xel nekkul dañuy ñëw rek waaw di raatale noonu di wax déedéet déedéet déedéet al imaamu kon ñu ñëw fii kon imaam moom imaam Ahmad moo ko jiitu woon imaam Muslim rahmatullah alayhi benn bërëb la ko ni mooy fi ñu gisoon rek hadith Seydina Abu Hurayra bi mu andi nii. bu sayyidat ñi muslim contraire bi la ko dajalee mooy ñoom ñaar ñoo taqaloo bu sayyidatu Aisha bi la njëkk indi door cee teg hadith sayyidina Abu Hurayra imam an-Nawawi indi bu sayyidatu bu sayyidina Abu Hurayra door cee teg bu sayyidina abu abu abu ah, sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' léegi noon mu ngi indi mu ne kitaab ci kitaabul masaajid baabu du'aa hmm. ama am solo la léegi nag ko ñu ñëw ah ci nan la kon de mu ne haddathana Yahya ibn Yahya waaw mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya Abu Bakr ibn Abi Shayba ñëwaat na muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ah, ah, Yahya ibn Hamara Tamimi Abu Zakariya Rayhanatu Naysabur al-Manqari alhafidu rahimahullah génn àddina la deux cent vingt six wa Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sànk jami'an ñoom ñaar ñim rahmatullah alayhi Hushaym mooy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ah, mooy al-Wasiti ah, Hushaym Malik moo nekk ni Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim ah, gane àddina la cent quatre génn àddina la cent quatre-vingt-trois rahmatullah alayhi hima ah, alayhi bokk qaala mu ne Abu Bakr sama sëriñ bi ji bi bi bi deuxième bi da Abu Bakr ibn Abi Shayba moom dane haddathana la wax dane nettali nañu Hushaymun a ah, qaala mu ne Hushaymun akhbarana Abu Hurra mu ne ki ñu nettali mooy xabaar mooy Abu Hurra moom loolu lañ xam ci moom muy Waasil ibn Abdurrahman Abu Hurra al-Basri génn àddina la 152 rahmatullah alayhi an al-Hasani muy jëlee al-Hasan de al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasar al-Basri Abu Sa'id al-Ansari rahimahullah gane addina jamonoy Seydina Omar l'an 21 Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam génn addina l'an 110 comme xaritam bi Muhammad ibn Sirin ñoo bokk jamono bu ñu génn addina mais moom moo ko féete woon at gis nga kay l'an 33 moom l'an 21 la juddu euh, nga xam ne moom yaayam ci kii euh, yaay Ummu Salama doon na ko yor moom nii Allah <laughs> waaw xayra moo doon mawlaatu Ummu Salama di soxnaa yonent bay saa saa moo doon yaayu moo doon yaayam eh, kon mu ne kon eh, anil Hasan zeyna al Hasan jële an Sa'd ibn Hisham moom mu jële de Sa'd ibn Hisham ibn Amir al Ansari wax nañ ko keroog voilà wax nañ ko fi keroog moom nii moo ne woon day jaaye affaire am <coughs> jaay ay mbiram yëpp ne day dem daal di xare ji ca ya après nag mu ñëw ci mu ñëw ci saxaaba yi Medina ah saxaaba wu yim dajeel ñu tere ko ko suy nam na Abbaas ne ko léegi mu koy laaj ci witaru yonent saa sallam mu ne ko est ce que duma la xamal ci gën a xam witaru yonent saa ci àddina mu ne ko kan mu ne ko demal ci Aysa la Aysa boo demee nag lépp lu mu la wax nga ñëwaat nga wax ma ko <laughs> bi mu demee mooy Sa'd ibn Hisham boobu voilà moo nekk nii ibn Amir al-Ansari al-Madani buy ñëwee nag ah wax ak Sayyidatu Aysa daal di koy tere tamit après mu daal di delloowaat soxnaam sam fase woon ak pàkkam ba mu jaayoon <laughs> mu dem jëliwaat comme que idda gi jeexagul mu jëlaat soxnaam voilà léegi nag mu ne bon laaj muy laaj sayyidatu Aïsha ay laaj ci mbiru yonente mi alayhi salaam ci lii la woon an Aïshata annaha qaalat mu ne sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bint Abi Bakr as-Siddiq euh, ummi Abdillah euh, zawji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ummul mu'minin génn àddina l'an cinquante-sept ci xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu anil jami' anna qaalat nee na kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qaama min al-layli li yusalliya iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn voilà ñu ngi nii hmm? li yusalliya loolu war fi def bu doon daa jóg ci guddi gi ngir julli voilà iftataha doon na ubbee salatahu julleen bi rak'atayn khafifatayn ci ñaari rakka yoo xamante ne nii hmm? Eh, eh, eh, yu woyof la kon xadiis yi boo seetloo ñaari xadiis yi ñoo bokk lu ñuy wax bële yoneen saa salaam dana idaa qaama ahadukum dafa digle bu kenn ci yéen jógee guddi di julli fal yaftatih fal yaftatih salaa bi rak'atayni xafiifatayni na ubbee ay julleem li nga xam ne mooy ñaari rakka yoo xam ne yu wolof la léegi fii nag moom da moom moom moo xam ne mooy li nga xam ne moom la doon doxal comme niñ ko waxe woon noonu moom yonent bi sallallahu alayhi wa léegi hadith yi bokk na li nga xam ne lañ ciy jànge ak te mooy lëkkaaleem bi ñëw fii mooy julli guddi sànq ba léegi ñu ngi lay gis hadith yoo xam ne day wax guddal gi ah tuulul qunut ayu salaati afdal tuulul qunut waaye yonent saa sallam ban julli moo gën mu ne guddul guddal taxawaay ba di jàng ak tamit hadith Seydina Xudayfa ba bu ko fàtte waaw léegi nag mu lay xamal ne loolu nag yeneen saa salaam du loolu du début la ko doon def de bu doon door a tàmbali ñaar yu rakka yoo xam ne yu woyof lu doon tàmbale waaw waaw waaw <laughs> waaw kon loolu lu am am solo la. moo la al imaam an lu tax ngir al imaam an-Nawawi mu ne fii xad fii xadiisi Abi Hurayra al amru bi daalika mu ne xadiis Sayyidatu Aysa bi boo gisee Yonent saa la ne moo ko doon def bi nekk ci kaw lii ci al-Minhaaj la koy wax da koo digle mu ne haaza daliilun ala istihbaabihi li yanshuta bihimaa ma ba'dahumaa moo ne lii dalil la booy tegtal ke ne dañoo sopp li nga xamante ne mooy eh, nit ki commencé ci ñaari rakka yu woyof buy tàmbali naafila guddi. bu ko defee ngir mu gina a eh, mu gën a sawar ci li nga xam ne mooy julli yi nga xam ne nag yi ci des nga xam ne mooy gën a conséquent moom lay gën a guddal mooy bu dee vay eh, eh, koor gi ñu ne yëpp ma wax la lu la neex mooy entrée bi <laughs> waaw mooy entrée entrée lu woyof lay doon waaw yow moom xam naa bu ñu connaissez pas ni rentrée ni sortie <laughs> waaw <laughs> suñu mbokk ma waxoon waaw suñu mbokk malien bi waxoon dañ ñu invité benn ci koor gi comme koor la woon yàgg na nag loolu ëpp na loolu ëpp na ëpp na quinze ans di dem waaw wala mu jege ko loolu ëpp na ko sax ñu invité ñu ko fii nii ci Villeurbanne <laughs> waaw mais nag benn tubaab la woon sax boo xam ne converti mais ka ko teg ko loon togg yi benn euh, yaay ju baaxam la boo xam ne arab yi arab la mu invité woon ñu nag ñu ñëw ah ñu teg li nga xam ne mooy entrée yi yoo xam ne bon xam nga sorba yeeg xarira yeeg façon supp yooyu ñeex yooyu ñuy naan ci jàkka yeeg yooyu tanaar yi suñu mbokk arab yi arab yi rahmatullah alayhim di ko def wa ayyadahum ah, wa nasarahum ah, ah, loolu eh, de loolu ñoom ñu koy def lu mel noonu la ñu njëkk a tegal waa ji mu dem ci bu baax waa ji ne eh, waa ji gis ne ñu ngi daa mel ni ñu ngi sori mu ne attention de parce que am na yeneen yu war a ñëw quoi waa ji lii entrée la waa ji na ko de entrée la ñun chez nous y nii ni de rentrée ni de sortie waaw <laughs> amul du moom <laughs> sax rentrée amul ay entrée moo am entrée mooy plat yooyu nga xam ne day kii tegal la ko quelques salaat ak ay yooyu euh, quelques tomates quelque salaat ak quelque saumon nga ñam après laata ngay jël nag plat bu conséquent bi ñoomin ganaar yeeg ñi ànd ak ñoom ak soos yu baax yi daal di agsi day <laughs> bul dog de <laughs> léegi timis jot <laughs> waaw léegi loolu noonu looy mooy dafa lu ndaw ngay jël lu woyof nga xam ne day ubbi ngeen ñenn ñu day tax mu ubbi seenu bóolli euh, ñu fayeen yi xam ngeen yooyu yéen moom du ngeen ci jaar ndax yooyu yëpp da leen di del ngeen jàpp wal iyaadu billah <laughs> mais nit ci nit ñu normal ñi laay wax quoi ñi nga xam ne feenuk lekk c'est normal pas comme vuulee fayen euh, ah non non <laughs> yal na leen yàlla <laughs> yëwanal yëwanal suñuy mbir yëwanal leen waaw du ñi nga xam ne dañ naan téll kese jàpp na bool yi dañ koo war bi def téll kese muy daanu waaw mooy comme boo jëlee comparaison bi c'est comme si entrée mooy lu ndaw ngay jël après ngir mën a gën mais mu ubbi sa bóolli gi nag nga gën a mën a waajal bi ci def voilà bu dee mën nañ ko waxe noonu ngir wax la lu la neex mooy dalay sawarloo ñaari ràkk yu woyof yi ngay tàmbali euh, boo ñëwee rek waa ji accès rek ñu dóor ko yu gudd a gudd mën na koo kaawoo waaw moo tax jàngalekat moom laa doon wax sànq boo ñëw tàmbaleel du plus simple au plus compliqué waaw jàmm moo tax yeneen saa saa mi nga xam ne mooy rasul jàngalekat yi ñi jàngalekat yëpp mooy seen mooy mooy li nga xam ne mooy seen bopp mu mu mu mu xamal ñu ne mbir mi nag du affaire boo xamante ne nii ah, ah, du affaire boo xamante ne nii noonu lañ koy defe léegi du du da ñëw rek jël li gën a metti li gën a diis après daal di koy yen loolu déedéet boo ko defee mooy waa ji fii mu ne day culbuté léegi daal di am problème mooy da ngay def attention da ngay def ndànk commencer du plus simple au plus compliqué moo tax yeneen saa ne bu kenn ci yéen. jógee ngir julli la guddi na tàmbalee ay rakkaam li nga xamante ne mooy ñaari rakka yoo xam ne xafiifa tey ni waaw lu wuy woyof waaw waaw akbar hmm? mu ngi noonee alhamdulillah kii nag al <laughs> kii uh, nu mu tudd Euh, al-Hafiz ibn Abd al moom dañ day leeral te ni am na layli rakataani rakataan xam nga loolu jàlloon nañ ko est ce que salaatul layli ñaar ñoo gën def ñaar ñaar wala boog ñeent ñeent <laughs> moom mu ngi dellu ba léegi ñoom waa jumhur hadis <laughs> bii da koy dëgëral que ne ñaar ñaar moo gën ko ndax fa inna tay al-xafifatayni allatayni yaftatahu bihima salaatul layli lam ya'tabirha waaw waaw wala tadda biha man ja'ala salaatahu bil layli ashra rakaat waaw mu ne lii day ware ne kon julli salaatul layli rakaataani rakaataani la ñaar ñaar ndax ñaari rakk yi moom moom ñaari rakk la yooyu saa kuy julli guddi commencer ñaar waaw <laughs> commencer julli ñaar yu woyof waaw waaw léegi nag mu ngi wax leneen loo xam ne loolu duñ ci ñëwaat côté witar gi loolu wallahu taala alam kon hadis bii daal li nga xam ne moom lañ ciy jànge li gën a màgg mooy kon woyofal booy tàmbali jaamu yàlla ñaari hadis yi nga tàmbalee ko lu woyof loo xam ne da ngay commencé lu gën a ndaw di gën a yéeg waaw naka noonu tarbiyekat bi tamit noonu la war a def waaw nga xamante ne par ndànk-ndànk lay def di dem hmm? dem par ndànk-ndànk eh, ba ni nga xamante ne nag ci lay xame ne waa ji àgg na foo xamante ne nii nag léegi euh, mën na ko yen loo xamante ne dina gina euh, kii par mu nekk loo xam ne par graduation lay doon par ndànk-ndànk mu bañ a nekk loo xam da koy jël sëf ko benn yoon rek waa ji toog voilà loolu yëpp yeneen saa salam dañu koy jàngal fii te tamit ñu ciy xamee liñ doon wax sànq ne jàngalekat bi li ngay jëfe euh, na dëppoog li ngay jàngale yeneen saa salam li mu ne def leen ida qaama ahadukum moom itam noonu la def waaw xam nga moom manoon na bu noon bu defoon lu contraire ñu ne ah lool parce que yoleen saa salaam comme ni wax inni la akhshaakum lillah wa atqaakum euh, euh, euh, maa leen gën a ragal yàlla gin leen koo teet wa atqaakum la loolu man nañ ne ah parce que kat yonent bi kat sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii moom moo ñu gën a xam moo ñu gën a am kattan ci jaamu yàlla loolu mën naa tàmbali bañ a def lool waaye loolu mooy nit ki na say wax say njàngale dëppoo ak li nga xam ne mooy li ngay digle wallahu taala alam léegi dañ ci teg ñaari xadis yi tegu ndax gisoon nañ leen après nag ñu daal di tëj muy xadis bi ci tegu muy xadis mille cent quatre-vingt-un mu ne wa anha radiyallahu anha annaha qalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa faatathu salaatu mina al-layli min waj'in aw ghayrihi sallaa mina an-nahaari isnatay asharata rak'a rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aalaa. Léegal imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu daal di ciy teg hadiis bi ah. mu ne. wa anha mu ngi jële ci kim jële woon hadis be balay sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat nee na mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah ida faatatu bu ko masoon a raw rëcc as-salaatu julli min al-layli ci guddi min waja'in ndax li ko waraloon dafa feebaroon loo xamante ni moo tax taxul woon wala lu mel noonu wala mu nekk ci loo xam ne daal beneen raison beneen lu tax daal ba Euh, guddi googu moom jógul julli ko lim doon de salla min an-nahar da doon julli ca bëccëg ga ah tegu sintay asharata raka douze raka mu ne lii rawaawu soloo na ko muslimun imaamu muslim rahimahullah hadith bi nag dañ naan la romboon na hadith cent cinquante cinq ci chapitre quinze chapitre quinze romboon na baabun fil muhaafazati ala a'maal buntu boobu fa la ko indi te waxoon nañ la war ni nañu waat mille cent quatre vingt am walillahi alhamdu wal minna borom bi indiwaat na ko fii. lii nii imaam lëkkaaleem kon lépp luñ ci waroon a gisoon nañ ko foofu lëkkaaleem ak bunt bii lenn la mooy imaam da ko fi indi ngir wan ñu ne mooy naafilay guddi bu la rawee bul ne ah c'est mort oh. ah man de daay saay saay rëcc na ma. mooy bu ne c'est mort parce que nit ki gisoon nañ yeneen saa salaam waxoon ne ila saafara al abdul mu'min aw marid kutiba law ajruhu eh, dinañ ko mu ne nit ki nga xam ne mooy al mu'min ida marida al abdul mu'min aw saafara bu dee ne ki nga xamante ne mooy jaam bi nga xam ne way ngëm laa loro wala al bu dee ne dafa dafa feebar bu dee bu dee de dafa kii dafa tu dafa feebar wala mu tukki voilà kooku des na ko bindal comme li nga xam ne moom la ko borom bi doon fay fekk mu nekk ki nga xamante ne muqiman mu ngi doon toog al abdu aw saafara kutiba balawu mislu ma kaana ya'malu muqiman sahiha waaw mu ne kooku jaam bu feebaree wala bu tukki dañ koy bindal lu mel ni yoolu la nga xam ne moom la doon def ba nga xamante ne nii dafay des ci dëkk bi mooy tukkiwul wala boobu mu wér fekk feebaru lam doon am lam doon def li tax mu defu ko tey mooy tukkee ko waral wala boog ak jarak wala feebar borom bi da koy bindal yoolu ku ko doon def jamono jam ko doon def jamono jam wéree waaw waxoon nañ la borom bee dàq fay retraite moom waaw moom ah waa ji manatul la manoon aywa moom la nga doon def la nga doon am ba nga nekkee pekelek la nga doon def di ko am loolu lay jox boo manatul allah allah kon loolu ñu gis ne kon mooy mbir mi bul ne ah man de raw na ma waaye bul ne tamit bon c'est bon comme que borom bi daal yoneen saa sam waxoon na lii jarul may defaat dara mu ne xamal ne déet même bu dee loolu <coughs> yoneen saa sam wax nañu ko que ne boo tukki bu feebaree jaam bi eh, walla mu uh, tukki dañ koy bindal la nga xam ne lu mel ni lam doon jëf lool teewul nga ne ah nga def eh, la nga rakkayim noonu def mu def ko ca bëccëg ga waaw mu def ko ca bëccëg ga julli douze rakka mooy moo tax loolu fay li nga xamante ne naafila boo amoon boo moo xam ci wàllu alquran wala ci wàllu yeneen ay zikar wala ci naafila nawaafil julli yi wala yeneen yoo xam ne daf laa raw bul ne raw na ma c'est mooy mën nga koo dab dabaatal te lool gisoon nañ ko mën nga ko fay witar naka noonu witar bu la rawee loolu gisoon nañ masala boobu ci abwaabul witri yi biñ ci taxawee que ne loolu fay witar bañ a am voilà loolu lu am am solo la wallahu taala alam moo tax imaam indi ko fii nga xam ne nag bu la gàllankoor dalee nag bo bés ba benn boo xam ne julli woo guddi bul ne ah kon de waaye boo ko mënee fay wala defaat def la nga doon def ci bëccëg gi na nga ko def wallahu taala alam al imaamul haafiz an-Nawawi mu teg ci beneen xadiis boo xam ne gisoon nañ ko ci buntu boobu la tamit la sànq muy chapitre quinze babun mu ne waan Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man naama an hizbihi aw an shay'in minhu faqara'ahu fiima bayna salaati al-fajri wa salaati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annamaa qara'ahu min al-layl mu ne kon rawaahu Muslim rahimahullah mu ne kon wa an Umar ibn al-Khattab hadis bi mu ngi koy jële ci Seydina Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala hmm, anhu wa arda na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam man naama képp ku nelaw an hizbihi ah, ci hizibam mooy ay dog yoo xamante ne moom la defoon di ci jaamoo yàlla ci alquraan yi muy jàng ak yooyu wala eh, ay ci wàllu ay julli aw wala boog an shay'in minhu wala dara ci loolu mooy wirdu goo xam ne wirdu la ko def wirdu nekkul yor kurus kese waxoon nañ la ko waaw mais bii li muy wax mooy sa alxuraan bi nga xam ne moom nga baaxoo woon di jàng ci guddi gi di ko jullee loolu lay wax képp ku nelaw fekk xisb boo xam ne comme koo xam ne dana ah man de guddi gu nekk dinaa jàng nangami xisb ci alxuraan daal di koy naafila léegi nag mu coono tax coono mu escanté wu daal di tëdd yeewul voilà après wala boobu mu feebar tax manuloo taxawe loolu wala bii wala nga nelaw nelaw an hizbihi ca loolu le muy da def aw an shay'in minhu wala lenn ci moom mooy bon mu jóg heure boo xam ne nam ko doon defee moom kat ñeenti xisib la doon def waaye jamono jii mu yeew moom ñaar kese la mën a def kon am na lenn yoo xam ne nelaw yaa ko yóbbu léegi bu ne ah no non non man moom c'est fini mu ne fa qara'ahu mu daal di koy jàng fii ma bayna salaati al wa salaati az mooy salaatul mooy euh, fajar ga ba mu jàng ko diggante bi xajar gi faree euh, xaree ak balaa tisbaar mooy balaa zawaal di am kooku kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl borom bi da koy bindal comme si ci guddi gi la ko defoon allah rattrapage <laughs> kaw kaw quel <laughs> mooy waa ji koy gis ginnaaw bi fajar gi xare mu nekk di def di jàng loo xamante ni moom la doon jàng laata ci guddi gi ab jaamu yàlla mu doon def mu koy rattraper foofu yeneen saa salaam nee na la ko mooy daa nelaw parce que bëtama ko moo ko noot waaw day xew ci nit ñi waxoon nañ yeneen saa salaam biddanti woon na ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ba naaj wee leen yee kon loolu mooy euh, loolu noon mu ne boo ko jàngee diggante fajar Hmm? diggante julli bi nga jullee fajar ak salaatu zuhri borom bi da la koy bindal comme si yow ci guddi nga ko defa xam xadis boobu gisoon nañ ko xadis cent cinquante trois te mooy chapitre biñ la waxoon sànq euh, xadis Sayyidatu Aisha bi cent cinquante cinq kii la woon euh, cent cinquante cinq chapitre quinze bi kon loolu kon dañ naan la lépp loo xam ne lees ci waroon a wax waxoon nañ ko foofee dañ fay dellu xanaa buñ amee leen rek liñ ci yokk mooy ba léegi di jóge ci liñ jóge sànq xadiis Sayyidatu Aysa be mooy bu la dara rawee ci loo doon defal yàlla ci guddi gi ngir sa borom bool ne ah c'est jaratu ko non non boo ko defee balaa zawal balaa jant bi di jéng tisbaat jot yeneen saa salaam xamal nañu ne yow non seulement moom euh, dang day am képp yàlla da lay bindal comme si da nga ko defoon ci guddi gi te yeneen saa salaam loolu def xadiis bi ñu jóge wax. ne bu daa faatatu salaatu minal lay as-salaatu minal lay bu dee naafila julli guddi da koo rawoon ndax daa feebaroon wala leneen salla minan da koy julli ci bëccëg gi seen tayaasara raka waaw <laughs> mooy ba léegi mu dikkaat ci di jàngale li nga xam ne li ngay jàngaleek li ngay li ngay def ak li ngay wax eh, li ngay wax nit ñi mu cohérent ànd voilà li ñu jàngal du deñ yeneen saa saam bi ñu xamal ne é yéen ñi nga xam ne jàngalekat yi yéen ñi nga xamante ne yéen taxaw sama place war xamal jaam yi na ngeen fexe nag ba lii ngeen koy ngeen koy dëppoo waaw di dëppoo seen wax yeeg yu baax yi di dëppook seen jëf yi loolu dee leen ko fexe voilà te kon mu ngi nii lii lépp di delluwaat ci que ne kon la guddi wala jaamu yàlla booy def guddi loolu boo ko bu la rawee bul ne ah loolu de garaawul xam naa ñu xaar ba beneen déet man nga boo ko amee temps boo ko rattrapé balaa zawal yàq ki ko defoon ci guddi gi